moom nag mu ngi tuddoon xaarijatu ibn zeydin ibn abi zuhayr ibn malik ibn imri'il qays ibn malikin al ansaariyul xazraji kon imaam ibn isxaaq raximahullahu taala ginnaaw bi mu ne wa nazala abu bakrin as-siddiq radiyallahu taala anhu ala Xubayb ibn Bakar mu wàcc ci Xubayb ibn Isaaf mu nag euh, am na nag wa yaquulu qaa'il am na aji wax ju ne kaana manziluhu ala Xaarijat ibn Zayd ibn Abi Zuhayl axi bani al-Haaris ibn al mu ngi am ñeneen ñu ne nag du ci Xubayb la wàccoon radiyallahu anhu waaye mu ngi daloon ci xaarija ibn zayd ibn abi zuhayr di mbokku banil ibn al kon moom mu ngi tuddoon xaarija ibn zayd di doomi zayd ibn abi zuhayr abi zuhayr boobu di doomi malik malik boobu di doomi imri'il qays imri'il qays di doomi malik moom xaarija di al ansaari te bokkoon ci ko jug xazraj Euh, imaam kon gis nañ ne am nañu ne kon ci moom la Seydina Abu Bakar daloon euh, moom nag fekke woon na ci waxu imaam Muusa ibn Uqba boo xamante ne nii mu ngi ko jële ci imaam Ibn Shihab waaye na ko noonu imaam Muhammad ibn Isxaaq ak ñeneen ci boroom ahlu siyari wal maghazi ñu ne moom Seydina Xaarijatu ibn Zayd fekk na bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu badrin di xare badar am na nag moom mii di xubayb kiiwu goro seyna abu bakrin la woon radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ndax seyna abu bakrin radiyallahu anhu doomu xu ki xaarija ibn zayd bii moom la takkoon ci soxnaam yi la bokkoon muy doomu xaarija ibn zayd biini ibn abi zuhayr ndaw soosu noonu di doomu xaarija bi di soxnaay seyna abu bakar bi seyna abu bakar di génn àddina ci xilaafaam radiyallahu anhu dafa fekkoon mu génn mu nekk koo xam ne dafa ëmboon moom la waxoon yaay Aïsha radiyallahu ba muy wax miiraas mi di wax miiraas mi di séddale mooy nekkul ne di wax ku nekk miraas mi ni muy demee mu ne Seyna euh, Sayyidatu Aïcha nee na mu def affaire bi am part boo xam ne da koo bàyyi affaire bi jaaxal ko mais fekk soxnaam dafa ëmb mu ne ki ki mu ëmb euh, moom wax góor lay doon wala jigéen mu wax ci benn te lam fa bàyyi woon pour kooku la woon ba mu juddoo mu doon li nga xam ne moom la as-siddiqul akbarul a'zam daldi woon wax radiyallahu taala anhu wa ardaa moom saydatu di saydina xaarija ibn zayd moom nag ginnaaw bi mu fekkee badar fekke na uxud am nañu ne uxud lañ ko faate ci ghazwatu uxud foofu lañu ko faate moom sayyidatu sayyidina xaarija ibn zayd ibn abi zuhair radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa mathwaa